inna allaha laa yadlimu nnaasa shay'an walakinna nnaasa anfusahum yadlimuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ginnaaw a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ci laayaab ñeent fukk bi ak ñeent mu ne inna allaha dëgg-dëgg sa boroom da di allah laa tadlimu moom ne laa yadlimu nekkul di tooñ annaasa nit ñi shay'an dara de du leen wàññil dara te du leen tooñ kin na waaye li am ba des annaasa ñoom nit ñi anfusahum seen bopp yazlimuuna lañuy tooñ ndax nit ki na xam ne mooy yàlla gi mu nekkee bañ a dëggul na nangul boroomam tabaaraka wa taala bu foogooy ne kenn la koy def na mu ngi juum de moo ki nga xamante ne njugub bi nga xam ne chauve-souris bi nga xam ne dafa jaaxaan tëdd jaaxaan di daldi mbéewal di saw mu jëm kaw du yaakaar ne mos asamaan si lay laal mooy sawam mépp ci kawam lay këpp wàdde mooy lii rek mu ne wa yow ma bis bi nga xamante ne nii nag yaxshuruhum lañ leen di pank daal di leen dajale ka an lam yalbasu illaa saa bu boobaa nag ñoom ñu mel ni ndax impression boobu la ñuy am daal mel ni daal ñoom saxuñu woon fii ci àddina illaa saa lu dul waxtu daal lañu fi def min nahaarin ci bëccëg yat minan nahaari ci bëccëg gi bay baynahum bu keroogee nag bu ñuy dóora kii dinañ xàmmee wante de loolu nag moo tax ginnaaw gi nag ci la ku nekk nag di dawe sa moroom ndax yi yéhéhé problème a am ndax kii danaan la yaa ko réeraloon wala amaloon nga samay àq nag yooyu nag lañuy bañ moo tax nag moo tax dinañ dinañu xamante léegi nag gisante xàmmeewante xad xasira suñu boroom ne dëgg-dëgg daal dinay perte te ku tus alladina gaa yi nga xamante ne nii kaddabu dañoo weddi woon bi illaahi ci daje gi nga xam ne moom lañu war a dajeek seen boroom wama kaanu muhtadiina te masuñoo nekk ñoo xam ne doon nañ gindeeku ñi ci àddina du du caagante ni fii ci àllaaxira way maanuri yan naka mu ne nag yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam nag gis nga yéeféru quraysh yii leen nay mën a am ñaar yii benn ci ñaar yii mooy mën a am wa imma ndaal nuriyannaka ñu wan la ba'd alladhi lenn ci li nga xam ne moom nañ leen di tëkkoo ci ay duma aw wala boog natawaffayannaka ñu daal di lay jële fii daal di lay faat ba pare daal di leen duur mbugal mi fa ilayna marji'uhum ci ñun de la nekk seenug delluwaay de summa allahu ginnaaw gi boroom di tabaaraka wa taala shahiidun mooy aji seede ala ma yaf'aluuna ci li nga xam ne moom lañ doon jëf seen sa kanam bi nga fi ne ak sa gannaaw wali kulli ummatin rasuul mu ne tañeel na nag xeet wu fi ma sa jaar rek yónni naa ko li nga xamante ne mooy ndaw kon nag loolu la moom la doon wax ne amul benn xeet bu fi jaar boo xamante ne nii wama min umma lu dul ne am na nadir boo xam ne mas na faa dem kon nag koo xam ne du leen doon xupp mu nekkoon kon wali kulli ummatin rasul wali kulli umma ñeel na bépp xet rek bu mas a jaar ci kaw suuf rasulun ndaw bu ma leen yónnee alayhi salaatu wassalaam fa ida jaa ñoom nag benn benn habitude lañ amoon muy daal ñoom seen seen seen aada daal lii la woon fa ida jaa saabu bu leen dikkaloon xeet wu ne rasuluhum seen ndaw ba ma leen booleen alayhi salaam xudiya baynahum ñu weddi ko léegi nag xudiya bañ ko weddee dëkke noonu nag ma daldi àtte baynahum seen diggante bil qist ci li nga xamante ne mooy ak maadute te ñoom laa yuzlamun mooy kenn tooñu leen woon mooy ñëgëmoon suñu borom daal di leen texeel na nga xam ne nag ñoo weddi woon mu daal di leen mbugal ba bare nag bu ñëwee ci yawmal qiyaam mu daal di leen dugal fi nga xamante ne nii mooy sawara suñu borom nag ne wahum laa yuzlamun kenn tooñu leen mooy liñ jëfoon rek lañ leen fay mu ne wa yaquluuna kantaa yéeféru màkk yi ñu ngi wax comme ñi leen fi jiitu woon ci xeet yi doon wet di dee naan mata hadal waad naan ko moo yow ni la wax naan moo waay dig bi yi ñu ngi ay dekki waay lool kañ la in kuntum dige boobu kañ la in kuntum dem nekk ngeen yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ak sa saxaaba yi radiyallahu anhum dem nekk ngeen saadiqiina way ñu déggu qul wax leen laa am li ko man de moomuma te moomuma te nag nekkul sama prérogative te moomaluma li nafsi sama bopp darran benn lor du benn lor boo xamante ne man ci sama loxo la tegu ci ngir sama bopp man dane wala nafaan du càggante ne li nga xamante ni mooy njariñ de mooy manumaa jañal sama bopp lor waaye manumaa bijjil sama bopp li nga xamante ne nii mooy mooy mooy njariñ illaa ma maasha allahu loo xam ne daa fekk mu sooboon boroom bi tabaaraka wa taala li kulli ummatin ajal suñu boroom nag ne li kulli umma ñeel na xeet wu nekk wu fi masa jaar rek ajalul app boo xamante ne nii man borom bi tabaaraka wa taala maa ko rëdd daal di koy dëxal ne ñoom bu jotee ci laa leen fii jëlee idaa jaa bu dikkee nag ajaluhum la nga xam ne mooy seen app ba ma leen seen dëxal ba ma leen tegal falaa yastaxiruuna saa kenn du leen yéexe benn waxtu benn tiers benn minute kenn du leen ko yéexa de wala yastaqdimuuna waaye kenn du leen jiital bu ajal ba jotagul déxal ba jotagul kenn mënu ko anticiper kenn mënu koo gaawal qul wax leen nag yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam araaytum moo ndax gis ngeen naa ndax gisu ngeen in ataakum bu leen dikkaloon adaabuhu bayaata li nga xamante ne nii mooy mbugalum borom bi tabaaraka wa bayaata bayaataa mooy ci guddi gi fekk ngeen di nelaw aw walla boog mu dikkal leen nahaara bëccëg fekk ngeen nekk ci li nga xamante ne seen yitte yeeg yooyale maada yastanjilu minhul mujrimun moo waaye bu boobaa di ngeen xam kër ana lan ay waaye ana lan waaye ci mbugal lay njëkkante li nga xamante ne nii mooy way jom bu ñaa jaamu ñii naan la kañ laak na gaaw ñëw asumma mu idaa ma waqaa amantum <coughs> suñu waroom ne leen asumma idaa waqaa ne leen moo yéen waaye yéen est ce que yéen bu ñëwoon ba dal seen kaw moom bugal li amantum bi ndax di ngeen gëm borom bi tabaaraka wa taala bu boobaa mooy loolu xam ngeen ne moos du ngeen bàyyi ba mbugal mi daal di agsi ngeen ñëw naan da ngeen di gëm comme la nga xamante ne nii <clears throat> moom la Firawna daal di woon wax doon wax naan gaa yi moos moo gëmuloon dara léegi nag bi nga xamante ne nii ci li ñëw bañ koy la bañ koy bañ koy bañ ba bañ koy labal léegi nag mu naan gëm naa li nga xam ne moom la wa waa banu Israayil gëm te man bokk naa ci ñi nga xamante ne nii ñooy jaal woy jullit ñi suñu boroom ne alaana mu ndax tey léegi léegi leew firaw na ngay doora wa kon asumma mooy waay ay waay bu keroogee ida wax maa waqan buy dal a mantum daay waay ndax bés boobu ngeen di gëm bu leen bugal mi di dal alaana mooy comme ni mu waxoon firaw na rek te ñu si alaana ne leen a kon léegi daal waqat kuntum bihi tastajilun yéen daal léegi ngeen di bëgg gëm daal a noo xam ngeen lool man da nekk te yéen ko doon kon na gaaw ñëw léegi daal ngeen bàyyi ba tey alaana moo waay jàpp ngeen ne moo yéen po tey ngeen di gëm déedéet waaye xam ngeen ne mu ngeen dara lii ngeen doon jëkkante de bu mag naaw gi xiila ñu wax lilladina zalamu gaa yi nga xamante ne ñoo doon bokkaale doon tooñ seen bopp ne leen nag zuuqu mos leen adaabal xuldi mbugal mi nga xam ne mbugalum saxla bu ngeen ci duggee kenn dootu leen ci génne de hal ndax tujzawna de suñ leen nekkuñu di leen fay rek yi illaa lu dul li nga xamante ne nii di leen fay daal bi ma kuntum taksibun ca la nga xam ne moom ngeen doon fàggu ci lu ñaaw ca ca àddina moom lañ leen di fay nii de mu ne nag kàntaa mu ñëwaat génnaal na boobu yawmal qiyaam ak mbugal ma buy ñëw ñu naan dañuy gëm mu ne leen mooy ndax boobu buy dal seen kaw ngeen di gëm xam ngeen ne du ngeen gëm tus mu ne wayastambi'unaka ñoom yéeféeru Quraysh yi ba léegi ñu ngi lay laaj nag di la laaje xabaar naan laa xaqoon moo yow Seydina Muhammad nag waxal ak ñun nag ci loo xam ne nag du affaire farce daal waxal ak ñun nag ci dëgg a xaqun huwa ndax yow mii lii ngay woote naan ay fii dekki am naag yooyu yow qiyaam qul huwa ndax moom dëgg la qul suñu boroom ne waxal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ii ii mooy lan ii loolu mooy addaa nekk loo xamante ne nii pour pour pour pour feddali la mooy naan war rabbi wat naa ko ci sama waroom man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg li nga xamante ne nii moom lañ leen di dégg na di ngeen dekki la xaqun wat naa ne dëgg la yowmal qiyaam dëgg la wama antum te yéen bu keroogee nekku ngeen antum te yéen nekku ngeen bi mu'jizina bu keroogee ñuy rëcc borom di tabaaraka wa ba rëcc bu mbugal mi manula am mu ne walaw anna na anna li kulli nafsin bu doon ne ñeel na li kulli nafsin ñeel bakkan bu ne ma li kulli nafsin zalamat ñeel bakkan yi nga xamante ne ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa bakkan bu nekk ci bakkan yooyu la bakkanu yéeféer yi cëy bu doon am na maa fil ardi bu kerew gi buy gis mbugal mii ñu lay laaj ndax dëgg la cëy buñ koy gis maa ardi mu moomoon li ci suuf yépp ci trésor ak gànjar laftadat bi waat naa ne doon na ko joxe ne borom bi jëlal ngir moom mu jënd ci boppam daal di libéré boppam ngir matu jënd boppam ci mbugal mii nga xam ne leer na ko ne ci lay dugg de wa asarru nadaama bu keroogee nag ñu daal di nag nëbb li nga xamante ne secret wu li nga xamante ne nii mooy rëccu nag ca la ñàkk gëm gëñ gëmoon am ñu ne wa asarru noo mooy wa asarru daa bokk ci ab daat yi mooy loo xam ne mooy asarra mooy loo wax ci suuf wala looy nëbb waaye ñu ne lii mooy mucc gi ku leen gis ndax moo taxoon mu daan yawma ya'uddu adh-dhalimu ya yadayhi yaqulu ya laytani lam nattakhidh fulanan khalila comme ni ñu ko gisa woon ne bés bi nga xamante ne nii ya'uddu lay matta adh-dhalimu yéeféer bi tooñkat bi ki nga xam ne kat bi ala yadayhi moom day jàpp àddina kuy rëccu sa baaraam ngay matt waaye foofu say baam say juróomi baaraam mooy da jël fukki loxo yi ñooy ñaari loxo yi nga yoro fukki baaraam yi ngay sexandoo bis bi nga xam ne ya'uddu lay lay matt az-zalimu yéeféer bi tooñkatu boppam bi bokkaalekat bi ala yadayhi ci loxoom yaqulu yaa laytanii waay waay ak a neexoon waay la mattaxid fulaanan xaliila ma ba noonu jàppe diw ki nga xam ne mooy xarit kon ñu ne loolu da koy feeñal kon mooy wasarru waaye daal wasarru mooy ñu nëbb daal en tout cas ci kaw noonu waaye mën naa tekki li ñu wax sànk tamit li ñeneen ñi wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi an nadaamata rëccu gi lam